alam tara ila alladina yuzakkuuna anfusahum bal illaahu yuzakki man yashaa'u walaa yudlamuuna fatila suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne alam tara moo ndax gisuloo yow alayhi salaatu wassalaam ila alladina xool jëme ci ndax yéemu ci gaay nga xamante ne nii yuzakkuuna anfusahum ci yahud yi nga xam ne foo leen fekk nag ñu ngi laabal seen bopp di sellal seen bopp daal di jaay ne nag li fi gën daal ñoom ñoo ko yor ñeneen ñi yoruñu tus suñu boroom ne balillah waaye li am ba des mooy boroom bi tabaraka wa taala moom mooy laabal tey setal man yashaa'u ku ko sob wala yuzlamuuna fatila te nit ñi buñ ñëwee ci moom kenn du leen tooñ lu tool ni loolu li nga xam ne boo jëlee tàndu benn wàllu tàndarma loolu lu sew loolu di ci ne lu toll noonu sax doonuñ leen ko tooñ de am ñu ne mooy rek li nga xam ne sa loxo bu xawee tilim tuuti nga jël sa ñaari baaraam yi moxoño leen lu sew loolu di ci génn ci wàllu lu salte ñu ne même lu tuutee noonu sax borom bi a wa taala du leen ci tooñ te du leen wàññil seen jëf bu dee ne def nañ fa lu baax de undur xoolal rek kayfa yaftaruna ana naka la ñuy ñoom yaawur alallahi alkadib ci borom bi tabaaraka wa di ko naral di wax ci borom bi tabaaraka wa taala lu du dëgg comme liñ doon wax naan nahnu abnaullahi wa ahibbauh naan ñooma chrétiens yi ñu ne ñoom daal ñooy doomu yàlla yi ñooy soppey la yàlla yi moo taxoon suñu borom ne waa laaj leen li ma lan moo tax kon borom bi bu dee yéen ay ay soppeem lu tax mu leen di mbugal loolu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna kon nag mu ngi noonale kon ñooñ dañuy sosal borom bi tabaaraka wa taala wa kafaata doy na bihi isman mubina ci wax jooju di waxal borom bi tabaaraka wa taala lu amul naan moo ñu sopp moom ñun la sopp ku dul ñun moom du la sopp dara te yow moom bu yoboo ngeen xamante ne nii yéen su rawatina yéen ummatu seydinaa muhammad alayhi wa wassalaam yéen moom kenn ginu leen yées seen wax yoo yële suñu boroom tabaaraka wa taala ni loolu nag ñuy waxal boroom bi ci lu amul doy na sëkk man bàkkaar mu biinaa bu leera leera leer mu ne alam tara léegi nag mu ngi ñëw ba léegi di waxaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci mu xool rek xoolu di yéeme jëme ci yahuud yi lii nag li gën a nga xam ne moom la mu na yi di wax naan laay bii ñuy wëja waaje gis li nga xam ne moo taxoon mu wàcc mooy seen ponkal ma nga xam ne mooy Ka'b ibn al-Ashraf mi nga xamante ne nii al yahudiyul xabiis bari woon alal nag nekkoon koo xam ne sang la woon ci ñoom daldi woon bi nga xam ne ci lañ gañe waa si nag keroog Badar mu dem nag di leen jaale tuddoon nañu ko fi bi demee nag bi nga xamante ne nii moom ci la agsi foofale léegi nag waa Quraysh daal di koy laaj daal laaj ko moom Kaabu daal moom ne ko ndax ñun ndax ñun ndax nahnu xayrun ndax ñun ñoo gën am Muhammad wala addiinuna xayrun am diina Muhammad ne waa ñun yow Kaabu yéen de yéen ay nit ñeen ngeen xam ne fekk daa defoon am délégation nag léegi nag ñëw ci waa Quraysh di leen jaalee jaaleeka daal waaye bëgg leen a ngir ñu gaaw daal jël seen revanche bii mooy nañu yu ndax mbejum kanam la de boroom a koy boroom moo koy fajal boppam léegi nag bi mu ñëwee ñoom Abu Sufyaan daal di koy laaj ne leen yéen moom yéen ay nit yoo xamante ne nii da ngeen borom bi tabaaraka wa taala daf leen a joxoon téere te ñun <laughs> léegi nag dañ leen di laaj addiinu naa xoy ndax suñu diineeg suñu doxalin wi nga xam ne umpalu ngeen ne ñun ñooy accueillir di dalal dalal ñi nga xamante ne ñooy ujaaj yi di leen jox luñ lekk te di leen naan dal waa ñun ndax ñun ci luñ nekk moo gën walla kii nga xamante ne moom moom dong nga nekk mooy borom bi baax na ba amul dara borom bi lépp lu mu jur daanaka ci góor faat na ko nga xam ne du tus te amul lenn muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañ ci jublu ndax ñun moo gën ñu ne gaa yi nag yahuud yi ne leen kambum ne lashraf ak gaayam mu àndaloon ne ko ah yéen kay xam ngeen ne yéen yéen moo xam yéen nii yéen a gën yéen a gënu yoon foofu ko moom moom nawut tus ci lu baax loolu nag la suñu boroom di wax mu ne alam tara waaye yow ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax gisuloo xoole ci yahuud yi jëme mooy xoolu jëme ci ñoom ci yéemu ilal ladina jëme ci gaa yi nga xamante ne nii uutu joxoon nañ leen nasiiban ab terminal kitaabi ci téere boroom bi tabaaraka wa taala muy tawraat bi nga xam ne moom la yónni woon ci nga seydinaa Muusaa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ñoom yahuud yoo yële lan lañ def yu'minuuna bil jibti wa taaxut ñoom dañu ngi gëm li nga xamante ne nii bil jibti wa taaxut ngi gëm li nga xamante ne nii mooy am nañu ne jibt ak taaxut ay kii lañ ko wax ñaari ñaari xërëm yu mag lañu yoo xamante ne nii yu nekk Quraysh waaye loolu noonu junul dëgër parce que ñii muy wax nii ñoom mooy ñi nga xamante ne nii euh, waa waa yahuud yi lay wax te ñooñu moom gëmuñu woon loolu voilà mooy gaa yooyu ñoom ñoom Ka'b ibn al-Ashraf ñoom de toute façon gëmuñu woon loolu ñoom dañoo gëmoon kii woo Quraysh yi déedéet mooy lan ak njabar walla aljibt mooy li nga xamante ne ak njabar ak li nga xamante ne mooy leneen loo xamante ne ndax aka ñoo mënoon njabar moo taxit ci daanaka ci lañ doon nekk voilà léegi nag loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li ci gën a lëng am na ñeneen tamit ñu wax ne mooy kii rek mooy dañoo gëm lii mooy ak li nga xamante ne mooy ak gisloog yu mel noonu loolu daal mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a lëng di aljibt wa taaxut ak li nga xamante ne taaxut nag mooy lépp loo xamante nii moom nga la ñuy jaamu bàyyi fi yàlla jaamu ko loolu mooy li gën a large li nga xam ne mooy li gën yaatu ci li nga xamante ne moom lay teggi mooy ñoom gëmuñu lu dul loolu njabar moo tax ak ñoo gëmoon njabar ñoom yahuud yii nii yubdi na bil jibti wa taaghut wa na ba pare ñuy wax la lilladiina kafaru di wax ña nga xam ne seeni mbokk lañ ci yéefér yi ndax ñoom ñépp bokk gëmuñ tous di waa ci ñoom Abu Sufyaan gaa yi moo gaa yee ne mooy yéen ñii ahdaa yéen de yéen a gën a gëm min alladina aamanu ci gaa yi nga xam ne nee na ñoo gëm seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam te di ko topp waay waay yéena leen gën a gën a guddi gindeeku gën a jubaw yoon suñu borom tabaaraka wa taala ne ulaayika ne gaa yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax fu ñu sori ci mbon muy yahud yoo yële alladina mooy ñi nga xamante ne nii laanahumullah borom bi tabaaraka wa ta'aala di moo leen rëbb wa man yal'anillah te képp nag koo xam ne borom bi tabaaraka wa ta'aala moo la rëbbule falan tajida lahu nasiira kooku doo ko trouver mukk koo xamante ne nii moo koy dimbali de am lahum nasib suñu borom tabaraka wa taala ne moom ndax ñoom dañoo am li nga xamante ne mooy ab cër minal mulki ci nguurug borom bu yaatu gi ñoom yahud yooyu di wax ñoom daal dañ ci am cër boo xam ne ba ñoom ñoo war a séddale daal li nga xam ne mooy mayu borom bi fa idan cëy bu lool amoon cëy buñ ci amoonuk cër de laa yutoona naasa naqiira doonuñ woon jox nit ñu tuus mooy li lu toll ni loolu di nekk comme liñ la waxoon sànk rek gis nga ci kaw tàndarma bi boo ko xoolee lu sew loolu di nekk ci kaw lu toll noonu sax duñu ko joxe ndax nay kon de tous doonuñ ko woon joxe suñu boroom ne am yahsuduna an-nas wala boog ñoom li tax ñuy wax nii xam dëgg borom bi wan leen tawraat ñu gis ci melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare ñu nangu cee tëdd di wax ay yéeféer naan ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo gënuwu yoon ñi nga xamante ne ñii nga xam ne ñoom dañuy jaamu ay hubala ki laat ay matta ki bant mu ne ñooñu ñoo gine jub yoon ñi nga xam ne ñoom allah alwahidul qahhar la ñuy jaamu suñu borom ne am yaxsuduuna waaye ñoom mbaadu li leen yóbbe ci lool mooy dañuy soxore am ñu ne déedéet bal wax jooju am yaxsuduuna du laaj de am yaxsuduuna mooy bal yaxsuduuna dëgg-dëgg li am ba mooy dañuy iñaane ñoom kampum nel ashraf ak mbokkam yi ci yahuud yoo yële annaase jullit ñi mooy nit ñi ñan la ci jublu mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi ali radiyallahu anhum ndax dañ leen di soxore mooy sii sii dañ leen di soxore ala ci kaw li leen borom bi tabaaraka wa taala jox min fadlihi ci ngëneelam li gën rëy ndax ngëneelam li gën a rëy yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ko jox ak xeetam ndax li mu ko jox joxu ko benn yonent bu jiitu du malaaka bu jiitu naka noonu xeetam alayhi wassalaam mu ne nag faqad ndax ñoom ñoom loolee nag moom la ñuy soxoree jullit ñi di ko soxoree seenub yonent alayhi salaatu wassalaam mu ne faqad aataynaa te ñun nag borom bi tabaaraka wa taala ñiy gënale ku ñu neex ci suñu jaam yi ndax nag joxoon nañu lu jiitu aala ibrahim waa kër seydinaa ibrahimul xalil alayhi salaatu wassalaam alkitaaba téere mooy way seydinaa muusa moo ci kan la bokk lu dul ci njabootu seydinaa ibrahim waaye seydinaa isa ci côté yaayam ana ci ñan lañ bokk lu dul ci côté seydinaa ibrahim ñoom seydinaa daawud mi mu joxoon zabur waa fan lañ bokk lu dul njabootuk seydinaa ibrahim alxalilu alayhi salaatu wassalaam mu ne kon ndaxanam joxoon naa ala ibrahima waa kër seydinaa ibrahim alkitaaba téere wal xikmat ak xam-xam ba nga xamante ne mooy génnee ci téere yoo yële ndax yorub téere borom bi moom bu la joxe téere joxaale la mooy la nga xam ne xam-xam ba cay jóge loolu mooy jox na la lu rëy rëy te joxu la lu kenn lu mu jox kenn mu ne waataynaahum te joxoon naa leen mulkan nguur ma ku màgg màgg mooy am na ci ñoom ñoo xamante ne nii ñoom ay yonent lañ nekkoon yamuñ nekk ci yonent mais ay buur lañu nekkoon comme Seydina daawut naka noonu xam ne mooy doom ja di wa mawlaana Sulaymaan alayhim assalaatu wassalaam ak ñeneen ci ñoom ñoo xamante ne nii boroom bi daf leen defoon ay buur de mu ne nag fa minhum am na nag ci ñoom yahuud yoo yële man aamana be ñoo xam ne ba ma leen yónni lay yonent yi ma leen yónni daldi leen koy yónni ñoom de am na ci ñoom ñoo xam ne gëmoon nañ yonent yi jiitu waaye gëm nañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa minhum waaye am na ci ñoom